bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu tàmbali xaaj bu bees di juzu bu bees ginnaaw bi ñu jeeb bi ñu génn juzu bii nag ñuy gis ci yoon mu ngi waroon a tàmbale fi nga xamante ne nii mooy laaye juróom fukk bi ak juróom ca suuratu naml daldi jeexe fi nga xamante ne nii mooy laaya bi bi mu waroon a tàmbalee mooy ñaar fukk bi ak benn ci suuratul furqaan daldi jeexe fi ñu la wax léegi ci suuratu naml ca juróom fukkeelu laaya ak juróom waaye kon ni ñu ko waxe woon ci ju ci xaaj bale weesu mooy dañu jëloon bopp saaru naml moo taxoon kon bii itam ni ñuy def bu soobee suñu boroom kon suuratu shu'ara moom lañuy jël ak saar bi ci tego di suuratul furqaan inchaa allahu taala ashuara mooy ñi nga xamante ne ñooy poète yi ñooy taaxuraankat yi mooy ñi nga xam ne ñooy sadd saddkatu way yi saar bii nag suñu boroom tabaaraka wa li ëpp ci boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim dañu ne saar bi makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima la wàcc ku mel ni ñu jële ku mel ni alimaam muy muqaatil moom mu ne am na ci saar aaya boo xamante ne nii <coughs> moom madani la mooy bi nga xamante ne nii mooy laaya yoo xam ne madina la wàcc te mooy laaya yi ñuy tudd shu'ara loolu dinañu ko gis léegi waaye tamit ak li nga xamante ne nii mooy laaya ba nga xam ne mooy mooy téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar mu ne boobale it saar la laaya la boo xamante ne nii moom it madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye daal li waa jumhur wax dañ ne saar bi yépp mooy ñépp ci boroom xam-xamu tafsiir yi raxmatullahi alayhim ñoom de dañu ne saar bii nii moom mu ngi wàcc makkatal mukarrama comme ni ñu jëlee nii nag ci muqaatil mu wax lii jële nañ ci mawlaana ibnu abbaas ak al qataada radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñu ne ñoom d'accord nañ ne saar bi Makka la wàcc ba mu des fa nga xamante ne mooy ñeent laaya yu mujj ya fa suñu boroom fa muy tëje saar ba te foofu lay tudde turu saar bii naan washwa ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim saar bi jeexe ñeenti laaya yoo yele ñoom ñu ne yooyu nag madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc wallahu kon boroom bi di tàmbale mu ne bi nga xamante ne nii moom fees dell ak yërmande te miim kon taasiin miim ban laaya ban saar lañ gisoon mu am taa siin miim gisoon nañ ko ci saar bi nga xamante ne mooy suuratul qasas moom saar bii di ashuara ak suuratul qasas ñoom kese ñoo am ci alquran taa siin miim waaye saar bi ñu jóge muy nam la boobu taa siin kese la woon mooy miim bi nekku ci woon kon nag loolu la borom bi tabaraka wa taala saar bi dañ ciy doy loola waxoon ci mel ni moom rek fawaatixu suwar yi lañ waxoon ci suuratu xaafa ki nuuna ki alif miim ak yi mel ñoom kon suñu boroom ne kon moom lay tàmbale <coughs> mu ne tilka lii aayaatul kitaab yi mooy ne xaraf yii taasiin miim ak yi mel ni moom tilka loole aayatul kitaab yi ñoom ñooy li nga xam ne ñoo composé ñoom ñooy li nga xamante ñu ñoo ëmb aayaatul kitaabi laayaay téere bii almubiini bu leer bii di alquraan mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag laallaka amaana yow baaxewoon nafsaka nga daal di faat sa bopp ndax ndax li nga xamante ni njàqare gi lay dal ak li nga xamante ne nii mooy lu la koy teg allaa yakuunu mu'miniin ki waa yéeféru màkke yi gëmuñu loolu daf laa metti lool ba daanaka sax man nañu ne waxin woowu ñu naan nit ki de moom ndeysaan ni dal mbokkam yi daf ko méttee métti ba daanaka sax bu pare woon na ngir faat boppam ngir ñu bañ a nekk ci coono yooyu wala yooyu ñii nag mooy kéefér googu ñu nekkoon ndax yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi yërmande gu yaatu gi nga xam ne moom la doon suñu boroom yónn ko illaa rahmatan lil alamin lul yërmande képp ngir mbindeef yépp léegi nag rawatina ñi nga xamante ne nii ñoom la ñooy ñi borom bi booleeg moom mu génn ci seen biir waa Quraysh gis ni ñu weddee borom bi tabaaraka wa taala loolu nag da ko doon metti lool suñu borom nag ne ko nag bu ci loolu jaru ko mooy ne loolu noonu buñ la teg ci yenn njàqare yu metti de ndax inna sha bu ñu sooboon ñun boroom bi nu nazzil doon nañu wàcc alayhim ci seen kaw ñoom yéefiru Quraysh yi minas samaa'i mu tukkee ci asamaan aayatan ab laaya boo xamante ne nii miracle boo xamante ne nii fa dallat bu wàccee ak bu ma leen ko wàccalee seen dina fa dallat dina mujjee anaaquhum seen doq ya wala nga ne fa dhalla dina mujj anaaquhum seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen dugal ci riir ndax ñoomin Shaybat ibn Rabi'a al ibn Utba bokk ak gaayooyoog ñoom Abu Jahl ak ñoom Abu Lahab ñoom ñu nekkoon kilifa yi la fait que ñu newoon ci daa daa taxoon ñu bari ci populace gi ci ñi nga xam ne ñooy al toppe yi jàpp ne ñoom moom mënuñoo nekk ci loo xam ne du dëgg alors que liñ newoon ay neeni neen la neeni kese la mu ne bu ma sooboon kon ma wàcce ci asamaan si laaya boo xamante ne nii day mujj seen kilifa yi waaye day mujj it ñoom seen doq yi de lahaa xaadiina daldi daldi wommatu ngir loolu laaya boo bële di ko toroxlul xam ne lii ci borom bi lu jóge borom bi bu ko sooboon mu njatt ci laaya boo xam ne dañ koy gëm par waaye nag borom bi tabaaraka wa taala moom nam newul mbir yi noonu la de mu ne te ñoom waa Màkka ñi wamaa yatihim te du leen dikkal min zikrin ci benn tudd bu tukkee ci boroom di tamin indi rahmaani tukkee ci borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande du alquraan du xadiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di sikar yu waaye du ci yonent bi ci boppam alayhi salaatu ndax lam waxoon ca suuratu talaaq ne qad anzalnaa ilaykum zikra yéen ñi gëm yàlla de yéen yi suyoon naa ci yéen zikra ñu ne ko mu mel ni borom bi dañ ne ko moo zikar jooju mooy lan mu ne rasuulan am ndaw kon moo tax lenn ci borom xam-xam yi ñu ne zikr jooju mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ne boo doo jaam yi daf yonent bi suñu boroom dafa am ci jaam yi ñoo xam ne boo leen di gis di tudd boroom bi tabaaraka wa taala ñooñu ana moo ci gën moom alayhi salaatu wassalaam moom daal mooy daal duñ leen indil benn sikar boo xam ne bu tukkee ci borom bi fees del lëg yërmande muhdathin boo xamante ne nii dañ koo sos loolu mooy lan alquran bi ñu yor këyit yi ak jàng bi ñu leen koy jàngal mooy ne alquran boobu day tegtale kàddu borom bi tabaraka wa taala bi nga xam ne moom kenn sosu ko këyit yi ñu yor bind ci li ay xarafi alquran laay ay alquran loolu dañ koo sos loolu lañ lay wax xadiis yi ñu yor ñu bind ko ci ay kayit di ko wax nii loolu dañ koo sos waaye la muy tegtale muy wax yu borom bi kaddu borom bi tabaaraka wa taala loolu moom kenn sosu ko ndax borom bi du ko sosu ba ay mbiram di sosu déedéet azza wa jalla taala ismuhu wa tabaaraka wa rabbuna taala kon nag mu ne kon kon nag ñoom benn sikar kon bu tukkee ci arrahmaan moomale du leen dikkal lu dul gaay illaa kaanu anhu mu'ridin lu dul boo xam ne bu ñu sos la lu dul ne lan mooy ne bu bees la boo xam ne day ñëw mooy nu mu beese rek muhdathin lu mu bees lu ñu indi rek mooy daal bu ñëw rek moom moom moom ñu weddi quoi bu booy bi bu ñëw ñu weddi bu beneen bu bees ñëwaatee ñu daal di koy weddi kon nag ñoom illaa kaanu lu dul anhu moom moo mu'ridi nañu daal di koy dummóoyu faqad dëgg-dëgg nag bu weddi nañ de fa sayatihim dina leen dikkal nag ba anbaa'u xabaaru maa li nga xam ne kaanu bihi yastahzi'uun li nga xam ne moom lañ doon saboote alquran bi leen di wax naan dekki dina am ñu ñëw di saboote lool naan moo dekki nu muy am ne bu ñu faatoo ba ne suñu yax yi fënax ana naka lan la ñuy dekkilee suñu boroom ne baax na fa sa yatihim wat naa ne de moom dina leen dikkal xelséef na leen dikkal am baa u xabaaru maa li nga xam ne kaanu nekkoon nañ fii ci kaw suuf bi bihi yastahzi'una di ko saboote buñ leen commencé wax walam yaraw waa ñoom xanaa gisuñu xoolu ñu jëmee ilal ard ci suuf sii kam ñaata rek am bat naa laa dundal laa màggal daal di saxal génn ci fiihaa ci suuf si min kulli zawjin karim ci lépp loo xamante ne ay xeet la yoo xamante ne nii yu màgg màgg màgg te rafet te taaru yoo xamante ne borom bi moo ko fi génn ci li nga xamante ne mooy gàncax gi génn ni nga xamante ne peer yi nga xam gis ni ñu wuutee ak yooyu yépp borom bi daal di ko fiy def waaye nit ñi nga xamante ne nii ñoom it la génn ci suuf nga gis ñoom itam ni nga xam ne noonu la ñu wutee borom bi ñaata yoon wasaare leen ci kaw suuf ñaata kon la génnee ci suuf sii ñu daldi fiy saxal li nga xamante ni ay gàncax yu wute ak yi nga xamante ne ñooy dund ci kaw suuf si noonu ni ñu wutee karimin yoo xam ne yu tedd la ndax alkarimu dégg nga xam ne mooy borom bi moo leen fi indi na fi daalika dëgg-dëgg nekk na ci loole la aayatan màndarga buy wane kan kàttan man-man ak sañ-sañu borom bi tabaraka wa taala wa maa kaana waaye nag lu ëpp ci ñoom ñii nekkuñu woon ñoom waa màkk ñi mu'miniina di way gëm de gëmuñu dara wa inna rabbaka te dëgg-dëgg sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la huwa dëgg-dëgg moom al aziz mooy ki noot ci nguuram ar rahimu ki nga xamante ne mooy ki xereña yatte de mooy ki gi ki yërmande yaatu kon ñu yem noonu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa